ci riwaaya beneen bi nga xam ne moom li kiy indi imaam muslim jële ko ci seydina abu bakra waxoon nañ la xadiis bi muttafaqun alayhi la foofu waxul fal yuballigh ash-shaahidu al fa rubba muballighin aw aamin saami' foofu dane ah, riwaaya boobu dane alaa li yuballigh ash-shaahid alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen li yuballigh na jottali ash-shaahidu gu fekke alxaa'iba ki nga xam ne moo fi newul moo absenté fala alla ba'da man yuballighuha amaana kenn koo xam ne dañ koy jottali sama wax yakunu mu nekk aw aaki gina mën a takk gina mën a xam maanaaya lahu ñeel ko min ba'di man sami'ahu ci lenn ci ñenn ñoo xam min ba'di man sami'ahu ci ñenn ñi nga xam ne ñoo dégg wax ji direct léegi nag fii nag mooy wax ji nag mooy gis nga hal ballaxtu gi kii fal yuballighu shaahidu alxaayib loolu mooy mooy wane ne euh, gis nga xam-xamu diine du discours bi kese de du discours bi kese ah mooy xam-xamu diine dafa ràññeeku ci jullit bu ne jullit bu ne boo amee loo xam ci diine nga xam ne mooy ñeneen ñi xam ko farata ci ñoom te gis nga ne xamuñu ko yow farata la ci ñoom nga jottali leen ko waaw farata ci ñoom yi nga jottali leen ko waaw mooy mbir mi nekkul ay bon même xam nga boo gisee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di di di wute ci di masalaam est-ce que jottali diine loolu mooy jàngale farata ci fardu ayn la wala fardu kifaaya loolu waxuñu nii ah parce que bu dee ne dafa nekk loo xamante ne nii eh, am nañu ko mën a taxawe loolu c'est pas fardu ayn du du farataay jëmm joo xam ne dañ naan képp koo xam ne man nga koo def yow farata la nga def ko déedéet mooy bu dee am na koo xam ne man na ko te ku te mu doy bu dee ne ki kenn ki ko man moom buy def mbir mi du doy ndax du du matale ñépp bu boobaa te il faut ñaari nit te yow yaay ñaareel ba bu boobaa fardu aynin la farataay jëmm la ci yow waaw farataay jëmm la ci yow nga daal di jottali loolu yow nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy jottali parce que boo ko deful mbir mi mooy mbir mee nax say am na ñoo xam ne ko dinañ dund ba faatu dinañu dund ba faatu duñ xam ni ñuy jaamu yàlla yow nga woon fa manoon leen a xamal nga foog ne boo toogee kooku bu deewee ba yow mal xiyam yow du la kalaame ci sa kanamu borom anake ah, waaw <laughs> bañ laa kalaame dina la kalaame de waaw dina la kalaame ci sa kanamu borom kon nag mooy fardu ci kaw fardu eh, fardu kifaaya la maadaama am na ku koy def walla ñu koy def tamu tamu matale ñi nga xam ne ñoom la war a mat waaye bu dee ne lool doyul ña ko man day nekk fardu aynin ci ñoom farataay jëm waaw day nekk farataay jëm jëmm ñoom ñu taxawee affaire boobu waaw sinon bu ñu ko deful diine jee yàqu dafa bokk ci mbir mi hifdu diin ci maqaasidu sharia yi ñu la doon wax waaw maqaasidu sharia yi ñu la doon wax yooyu noonu dafa nekk loo xam ne moom lu ràññeeku la waaw lu ràññeekoo ràññeeku kon nag affaire baa ngoog de waaw moo tax li yonent bi alayhi salaatu doon wax waxoon nañ ko ci jotaay bii weesu ballighu anni walaw aaya waaw jottali leen ma wallaw aaya même bu dee aaya la na ko def mooy <laughs> loolu <laughs> moo tax nit kii moo tax mu nekk ab lii boo xam ne Euh, ab charge boo xam ne ab yenn boo xam ne dafa nekk ci loosu képp koo xam ne am na la buur yàlla xamal loo xam ne ñàkkul nit ñi xam ko nga xam ko te ñàkk seenu ñàkk koo xam mën na leen a alak yow loolu moom amoo droit man manumaa ko ma gis dëkk bi fii kenn manu fee jàpp waaw en tout cas ma gis exemple la waxuma ne loolu nit ñi manuñoo jàpp waxuma la loolu dama ne exemple ma nekk foo xam ne xam naa ne kër gi ma nekk kenn mënu fee jàpp waaw gaa ñii bu ñuy jàpp fii lañuy ñuy tooyal ba fii mooy seen loxo yi du àgg du yem ci concu yi dara nga gis tànk yi te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na waylun lil aqaabi minan naar waaw waylun toskare waylun xur mbugal ci ndëggu tànk yi ci safara mooy ñi nga xam ne dañ doon fekk dafa gisoon am ci saxaaba yi ñoo xam ne dañoo jàppoon ba pare mu gis ne seen dëggu tànk yi tooyut Allahu akbar waaw seen ndëggu tànk yi tooyut waaw te nag <laughs> mu wax leen lool ngir prévenir leen ni yéen lii di jàppe baaxul man manumaa toog nag manumaa toog manumaa toog gis loolu noppi ji ñu naan nit day maandu déedéet loolu du maandute maandute mooy bu boobaa nga xamal nit ñi ci ay teen ci ay teggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmati waaw wooteel jëme ci sa yoonu boroom bil hikmati waaw mooy du dangay ñëw di eh, dëgg daa am nuñ koy waxe waaw doo ñëw naan xamu ngeen tus mag yu tool ni yéen da ngeen juddoo ba léegi amul kenn ku ci mën a ku ci ku ci mën a jàpp ay waay lii war ruslu lii war ruslu yéen de yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen ci pidi déedéet lool boo ko waxee nit kay saa yi ba pare nag après nga mujj ci ginnaaw naan gaa yi dégg-dëgg nii lañ mel ah, ah non yi dañoo rëy fii mu ne boo leen di wax sax boo leen di wax mbiru mbiru mbiru xamuñu nga leen di wax ñuy ñuy ñuy ñuy kii quoi mais yow la yow la parce que ni ko waxe kenn du ko waxe noonu ah boo ñëwee bëgg a jàpp gaa yi kay ne moom ay ay ay ay xaw ma lan lañu bu boobaa gaa yi ah nit nag boo ko naree wan yenn yi mu wan ne nag loolu duma ko d'accord alors que problème bi yëpp ci yow la waaye nag nit ki buy jottali damuy jottali la nekk dëgg de waaw moo tax mu ne <laughs> bim ne ballighu anni walaw aaya dale wa haddithu an bani israila wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar waaw faut que ça soit très clair mu <laughs> ça soit très clair ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même bu dee benn aaya la waaw xadd wa xaddisu an bani israila wala xaraj te ngeen nettali ci waa banu israil wala xaraj mooy amul problème loolu nag tekkiwul ne mën naay wax lu ma neex déedéet wala di nettali ñoom yi ñuy wax israiliyaat yi waaw mooy il faut mu nekk loo xam ne day lii loolu moo taxoon mu doon tere bu leen leen dëggal bu leen leen bu leen leen weddi parce que man ngeen di weddi loo xam ne lu ñoom yu ñuy wax yoo xam ne lu ab yonent lu yonent lu sax la mais comme que ñoom seen mbir yi dara fiable ci hein mooy bala ngay wax mooy il faut tamit yow li ngay wax mu tegu fenn ah. te képp nag koo xam ne nee na ngay jottali yonent bi alayhi salaam naan bon dama koy créer yonent ma lay saab saam dane man man man man man kadaba alayya man nag akzibu lahu damay dane ku ma ku ku ku ku ku ma waxal lu dul dëgg waral ma sama kaw man nag damay damay damay wax lu dul dëgg ngir moom mooy kooku xamul dara waaw kooku mooy vraiment vraiment vraiment vraiment kooku kooku doy na waar waaw loolu doy na waar lool <laughs> mooy jottalil waaye nag na xam li ngay jottali man kadaba alayya ku ma waxal lu dul dëgg moo tax ci riwaaya am na riwaaya bu bu eh, eh, xadiis bu al imaamul Buxaari indi ca ca kitaabul ilmeeg yooyu ku ma ku ma waxal lu dul dëgg rek fal yali jinnaar bi yóbboo mu dem dëgg dem duggi safara ci saasi waaw waaw kon nag mu ngi noonu mu ñuy jottali it na nekk li ñuy jottali ñu teg ko ci na lii nii nag yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko doon def waaw gis nga moom moo jottalil boppam moom moo taxaw di wane nan lañuy ñuy julli mu ne xudu anni mu ne euh, sallu kama ra'aytumuni yi dafa julli ne saxaaba yi jullee leen comme ni ngeen ma gisee man rasulullah sallallahu alayhi wa usalli ma koy jullee ak yi ñu nekk gis nañ mu ne xudu anni wala li yaxudu anni manaasikahum manaasikahum manaasikakum wala li yaxudu anni manaasikahum damay def li ngir ngeen jël wala jël leen laa mu am jël leen ci man ni nga xam ne noonu laay aje waaw mooy ne jàpp moo ñëw wane ni ñuy jàpp Seydina Usmaan wane jàngal ñu ko ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nii la jàpp Seydina Ali jàngal ñu ko ñoom ar ar ar ar Rubayya bint Muawiz jàngal ñu ko ñoom ñépp décrire ñu yonent bi aleyhi salaatu salaam naka la doon jàppe te lool bu leen ko jàngalul woon wan leen ko nan lañ koy xamee ba xam ne nii la koy defe mooy moom jombalul woon boppam di wan nit ñi ni nga xam ne noonu lañuy ñuy defee jaamu yàlla yi moom ci boppam moo ko doon def te wallaahi manoon na délégué ah manoon na délégué mais moom moo ko doon defal boppam waaw bu julli néew jotoon moo doon jóg demal ko boppam julli ko bu dee ne. jamono bu après jamono jam doon laaj ay est-ce que dafa am borog déet mais bu leeree ne loolu amu ko ak même mujj gi dana woon léegi ku am borog yépp maa ngi koy kiiwa moom muy ji moom muy jullee nit ñi yooyu yépp di julli di gis nit ñi di gis ne nii lañ koy defee waaw muy aj gis nga ni mu def aj gi dafa ñëw commencé tawaaf ni ñu koy defe lu nekk mu wan leen ñëw di dem safaan jàng inna safa wal marwata min sha'airillah yéeg ne bi bima bada allahu bi ci beneen riwaaya bi ibda'u <coughs> bima bada allahu bi damay tàmbalee fi buur yàlla tàmbalee yéeg ci kaw safaa def fa lan fay def wane nan lañ koy defe jaamu yàlla yépp moo tax nit ki bu koy def da coo war a teewlu teewlu comme si dafa gisoon yonent bi alayhi salaam di def moom muy copier ni muy def waaw mooy yii yépp yonent bi alayhi salaam ma ko doon def nit nag mënoo ne yow jàngalekat nga wala sëriñ nga te kenn masu laa gis nga xamal nit ñi les minimums de leur religion loolu c'est honteux waaw loolu c'est honteux waaw mooy koo xam ne le minimum manulaa jàngal jàpp masula koo jàngal xamoo ci dara d'ailleurs wax naa la ñun wolof sax ku ko laajub sëriñ ñu ne waa ji daa bëgg a gagloo sëñ bi ku laaj sëñ bi même ah man de ñépp toog nga ne ko ah waa sëñ bi man de ah, sama liggéey bee ma nekk de daa am loo xamante ne nii sama liggéey bee de ah da njaay moo xam ne damaa gis ne kii woon na moo taxoon ma dugg ci def naa nag li gënoon nag mooy laata ma ciy dugg ma laajoon ma laajte woon ba xam ndax dagan nam loolu benn laaj la nga moom mu xam liggéey ba te ñëw na sa place ba fekk la <laughs> bu kiiwee it amoon naa yeneen laaj yoo xam ne ci wàllu azaka ndax comme que mbir mi loolu boo ko defee mii nit ñi buñ la mënoon a ñenn ñi moom dem ñu ne eh, sëñ bi daa kii daa dafa xat loolu xaaral ba ba ba ba beneen bés nga ñëw nga wax kañ après ngeen mën a gise fii nii sëñ bi talul lii tey ak yooyu lool boo mayul ñoon ñoo ñi ci tane ñeneen ñi dañ lay xeelu xeelu yoo xam ne ñenn ñi moom buñ la mënoon a dóor ci saase dinañ la ko def waaw ñenn ñi ne sawaay sawaay daa bëgg gagloo sëñ bi yonent bi alayhi salaam de moom lañ doon laaj waaw ñoom Fatima bint Abi Hubaysh jaat Fatimatu bint Abi Hubaysh ila rasulillah sallallahu alayhi wa fa mu laaj ko <laughs> inni imra'atun ustahaadu fala athur afa adahu salaa yonent bi alayhi salaatu salaam jigéen ñi am problème ci seeni règle seeni mbërëg moom lañ doon ñëw ci moom laaj ko ko <laughs> te déggoo ci kenn ñu ne eh, eh, eh, déedéet Sayyidatu Aisha waxul déedéet yonent mi alayhi salaam dafa seet dafa dafa jàpp nii xaaral ba beneen yoon déedéet mosoo gis loolu Sayyidina Anas nee ñun yàkkamti woon nañ comme que mooy laaj yu bari yi leen alxuraan doon tere mais waxu leen loo xam ne c'est farata ci yéen wala lu ngeen war a xam bu leen ko laaj déedéet mooy laaj yenn laaj yi nga xam ne daanaka dese naa am solo waaw. mu ne yàkkamti woon nañ ab araab yi ab kaw kaw jóge ne ñëw laaj yonent bi alayhi salaam waaw moo tax ñu kontaanoon ci ñoom dimaam ñii waaw allahu arsalak waaw est-ce que buur yàlla moo la yónni ba mu ñëwee laaj ay na muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko mu ngi nii mu ne ma ne ibn abdil muttalib lay wax mu ne wuyu naa la kon moom lañ doon ñëw di ko laaj question yi Seydina Omar ba mu amee problème ci wàllu kalaala yonent bi aleyhi salaatu salaam la ko laaj te gisoo fenn foo xam dañ naan noobul laaj déedéet moo tax wootewu ne sëriñ nga wala ñu naan la sëriñ loolu wala boroom xam-xam ngàndum responsabilité waaw waxoon naa leen nag ñun sénégalais bu ñu exigeant woon ci suñu diine léegi sëriñ su bari démissionné non léegi sëriñ su bari démissionné loolu maa la ko wax bu doon sëriñ si nii ñu doon laaje yonent bi alayhi salaam lañ leen di laaje masala yi léegi ñu bari dëkk fatu kenn dootu leen gis ci tànt lii maa la ko wax waaw <laughs> déggoo li kii doon wax Yahya ibn Sa'id imaam Muslim bunul Hajjaaj rahmatullah alayhi mu ngi koy indi ci muqaddimaam bi yaa aba Muhammad innahu qabihun ala mithlika azimun an tus'ala an shay'in min amri hadha ad-din fala yujadu fala yujadu indaka minhu ilm wala farajun aw ilmun wala makhraj fa qaala lahu al-Qaasim wa amma dhaak qaala li annaka ibnu imaamay al-hudaa ibnu abi bakr wa umar qaala yaquulu lahu al-Qaasim aqbahu min dhaalika 'inda man 'aqala 'an Illaahi an aquula bighayri 'ilmin aw aakhudha 'an ghayri thiqa qaala fasakata famaa ajaaba <laughs> eh, Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id rahmatullah alayhi Euh, Yahya ibn Sa'id bii nag Yahya ibn Sa'id bii bokkul ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan waaw bokkul Yahya ibn Sa'id al-Qattan mooy Yahya ibn Sa'id bi nga xam ne mooy ñoom sëriñu al imaam Malik rahmatullah alayhi parce que euh, Yahya ibn Sa'id bële parce que an-Nadr euh, kii al imaam Muslim dane haddathani Abu Bakr ibn Nadr ibn Abi Nadr qaala xaddatanaa abu nadri haashim ibn alqaasimi qaala xaddatanaa aqiil abu aqiil saaxibu buhayya qaala kuntu jaalisan inda alqaasimi waaw kon yaxya ibn said mu ne mu ne alqaasim yaa aba muhammad yow abu muhammad wallahi innahu la qabiixun waay waay lu lu bon la te ñaaw ku mel ni yow te nekk lu rëy ñu lay laaj ci mbiru diine ji dara trouvé wuñ ci yow xam-xam trouvé wuñ ci yow ab issue joxoon nit ñi xam-xam amul loo leen ci ubbee alqaasim ne ko ah waa lu waral loolu mu ne ko parce que yow ngay doomu ñaari imaamu euh, njub yi yow ngay doomu Seydina Siddiq ak Seydina Omar alqaasim ne ko ma ne <laughs> li gën a yées loolu nag moo ñu laaj ma xaw ma loolu garaawut ci diine yi loolu garaawut loolu li gën a yées lool ci ki xam ne dafa am xel mooy may wax ci yàlla loo xam ne aw ma ci benn xam-xam wala may jële xam-xam ci koo xam ne di toxale wax ci koo xam ne du fiqa wóoru mooy gis nga sëriñ si bu ñu leen tegoon nii ñi ci sincère yëpp ndax boroom xam-xam waxuñ ne lépp la mooy comme yàlla xaasim mi wax lay def waaw danaan man de xaw ma waaw man xaw ma bu xamul danaan xaw ma mais comme que ndax nit ñi bu yàggee dinañ xam ne sawaay xam naa am déet te yenn yenn laaj yi nag bu ñu la ko laajee en tant que ku ne yow ab sëriñ la boroom xam-xam nga manoo ko tontu loolu moom dañuy xam ne yow amoo àllu waaw parce que am na yoo xam ne moom dafa flagrant bu nee ne nit dafa ñëw ne la dama doon jàpp dama doon jàpp hein euh, ma fàttee euh, raxas samay samay loxo ba dem ba julli ba ñëw loolu est-ce julli jooju damaa war a jàppaat julli wala déet yow nga naan a ah, lool nag wóoruma loolu moom dañuy xam ne noo kii moom wax dëgg yàlla moom kii jàng kii amul àlluwa loolu wute na ak wute na yenn masala yu sew yi même ci biir njàpp comme boo ñëwoon ne ma mais bu ñuy jàpp loxo dañ koy xàll wala déet loolu boroom xam-xam bi man naa mën naa bañ a xam loolu mën na ne ah non loolu na xaw ma en tout daal xam naa ne dinañu raxas loxo yi mais kanta bu ñu koy raxas dañu koy xàll loolu nag moom allahu a'lam quoi xaw ma xanaa ma gëstu ji waat wala nga laaj keneen ku ma gën a xam loolu man naa dal boroom xam-xam te loolu moo daloon imaam Maalik rahmatullah alayhi ak Abdallah ibn Wahb bu taalibeem bi moom daan man dama dégg imaam Maalik tout le temps mu naan duñu la duñu xàll baaraam yi du ñu xàll baaraam yi bu ñuy jàpp nee na ma wan ko ci xadiis mu ne lii de maa ngi koy dóor a gis nee na après ma dégg ko muy wax ne mbir sii dañ koy xàll kay mooy loolu man na dal mais li ñu wax léegi dafa flagrant man dama doon ma ne dama doon julli laaj ab nit dama doon julli kat koo xam ne boroom xam-xam la dama doon julli hein fàtte benn rakka mu nekkoon ñeent ñeenti rakka waroon doon ma julli ñett daal di toog fekk tisbaar la woon ma toog ba timis sama xel door cee dem est-ce que bu ma jógee rek ñëw nii rek euh, bon loolu julli jooju nu ma koy def mu ne ah loolu nag xaw ma kooku moom dañuy xam ne kii moom wax dëgg yàlla nag moom kii moom seet leen leneen waaye xam-xam moom amu ko moom <laughs> bu leen bu leen ko ko tudde mooy dafa am yoo xam ne dafa leer am na yoo xam ne dañuy xam ne diw mii xamut waaw diw mii xamul mooy kiy jottali fal yuballigh ash-shaahidu minkum minkumul ghaa'ib kiy jottali dafa war a nekk koo xamante ne nii li muy jottali en tout cas takk na ko moo tax mu ne awaan fa rubba muballighin ah amaana ki nga xam ne moom lañ jottali mu nekk koo xam ne moo gën a takk ki nga xam ne mooy ki dégg mais l'essentiel mooy ci dégg moom na toxal lu li nga xam ne moom la moom la dégg waaw mais waxoon nañ la bu dee koo xam ne moom bu déggee asud moom moom kumbalay bind après buy nettali ne daba kooku du baax moo tax Seydina Omar radiyallahu doon wax naan discours am bu mu defoon ku ku ku takk sama wax takk ko bu ma jottali discours bii may def xutba bii may def ku ko manula takk bul bul ñëw naan Omar nee mooy yow manoo jàpp ba pare bi ma nettali loolu moom bu ko def kon nag affaire bi loolu la kon mu ne fa rubba muballighin aw amin sami' amaana koo xam ne dañ koo jottali moo gën a mën a takk loolu moo tax ku mel al imaam euh, euh, euh, al muhallab ibn abi sufra mu ne ah, mu ne moo tax kon ku mel ni al imaam Muhallab mu ne fii xadiis bii nii yonent bi aleyhi salaatu dañ ciy jànge ne kon am na ñoo xam ne dinañ ñëw ci mujjanteelu jamono am ci dégg lenn ci xam-xam loo xam ne ñi ko jiitu woon amuñu ko dégguñu woon amuñu woon déggin boobu waaw mooy ne loolu parce que ngëneelu yàlla la al fahmu mooy waxuñu ne moo mooy bu ñuy euh, euh, kanta lii lii nag lu jar a préciser la tekkiwul ne ñu mujj ñi ñoo ëpp xam-xam ñu njëkk ñi loolu wax ju loolu wax ju dëng ngoog wax joo xam ne dara du ci dëgg ñi njëkk ñi ñoo ëppoon xam-xam fopp ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen ginnaaw loolu il faut que sa soit très très clair jamonoy saxaaba yi ñoo ëppoon xam-xam fopp ñu ñëw ci seen ginnaaw loolu mooy dans l'ensemble al qurunu salaasa muy trois siècles premier siècle yi ñoo ëpp xam-xam ñi ñëw seen ginnaaw dans l'ensemble waaye dina am ci ay bennat yoo xam ne yu buur yàlla di di génne ci ci jamono yi après ñoo xam ne di gis koo xam ne dina am dégg-déggin ci yenn masala yoo xam ne ñu ko jiitu woon buur yàlla wanu leloon lool loolu la mais tekkiwul ne dañuy naan waa ji yooyu ñu mujj ñu ñëpp xam-xam ñu njëkk ñi loolu du dëgg wax jooju waxu buhtaan la mooy mbir mbiru dëgg ah waaw gars yi jàpp naan boo xam nga temps yooyu gars yi bon léegi la xam-xam bi développé xam-xam bi mu ngi développé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii ndeyu xam-xam ñi nga xam ne nag ñoo njëkk dàq ci ñoom ñoom la njëkk a nàndal yow nga mujjee ñëw ne yaa ko xam-xam waxoo dëgg waaw loolu waxoo dëgg mooy ne ñoo ko xam-xam moo tax Mawlana Ibn koo xam ne day day day eh, man kaana mustannan képp koo xam ne day am ku topp di ko suivre na topp ci ñi nga xam ne ñoo na xool ñi nga xam ne ñoo fi newoon. ñoo ñoo atqan naas ñoo gën ragal yàlla ñoo gën a sell xol te ñooñu ñooy saxaabaa yonent mi alayhi salaam waaw képp kuy kuy topp na nga topp koo xam ne génn na àddina ba pare parce que kii dund fekk mu ngi dund erreur weesawul ci moom mu ne kon topp leen saxaabaa yonent bi aleyhi te Mawlaana Ibn Mas'uud da ko doon wax de te moom ci jamonoy xilaafatu Seydina Usmaan la génn àddina <laughs> radiyallahu anil jamii hein ñooñu ñoo aalamu naas ñoo ëppoon xam ñoo ëpp xam-xam ci xeet mooy dans la globalité waaw dans la globalité ñoo ëppoon xam-xam ci xeet mais tekkiwul ne saxaaba boo jël bu nekk keneen koo jël ko dul saxaaba kooku xam-xam ci lii mooy loolu fadlullahi la ngëneelam la mais nag ngëneel yàlla defal kenn ngëneel tekkiwul ne yaa gën loolu nag la ñu bari di juume dañuy gis wala yu sàngam buur yàlla defal ko ay ngëneel yoo xam ne ñoom loolu da leen di éblouir ba jàpp ne loolu daa tax ne moo gën ñi ci des alors que boo moywul àggul sax ci wewu waa jële waaw xam nga lu mel noonu la sëñ bi sëñ bu mag bi di wax ci masaalikul jinaa bi muy wax radiyallahu anhu naan am na ñoo xamante ne nii wali yu yoo xam ne bu ñu toogee fii lu xew feneen dara lañ ci dul yëg am na koo xam ne moom mën naa nekk fii di sauver kenn feneen te kooku noonu kooku lam yastakmil matalagul al istiqaama alors que koo xam ne moom mooy matalul coow ne teg taxaw ci yoon wi temb ci kanamu boroomu amagut loolu te am na ku ko am moom manula def li kële di def léegi ñi xamul dañuy ñëw taxaw na kii comme que moo def fi ay ay ay ay ay xar baax kon moo war a gën ñépp alors que mbir mi loolu ñu bari looloo leen nax waaw ñoom moom li ñuy li ñuy góndee nit ñi mooy mooy diwa fi def lii ay wan a keneen def ni moom déedéet affaire bi lu loolu sëñ bi mbir mi nag bu loolu nag waaw mbir mi nag bu loolu <laughs> waaw am na ñoo xamante ni nii yukallimul ashjaara ak ahjaar yi ak xeereeg yooy tamoo moom matul sax àggut sax fu al ak àggu fa <laughs> waaw <laughs> moo tax affaire yi xam nga lan xam nga lan moo yéeme ci nit kaay ma wax la nag li nga xam ne ku mel noonu na la kooku yéem ku dut kii moom bu mu la yéem ak lu man di def même bu doon naaw ci jaww ji sax di dégg ku waa États-Unis di wax mu nekk biir biir jolof di leen dégg ay noppi boppam wala bu tegee tànkam àgg loolu lépp bu la ci dara yéem kuñ la ko nettalil bu la ci dara yéem na la kii rek yéem mooy koo xam ne de mënuñu koo jam ci sunna waaw nit koo xam ne dundam buñ ko tegee bu ñu ko tegee daanaka xarakaatam yëngoom ak lépp fu ñu teg sunna la waaw xattaa bu toogee di naan sax nga gis ko muy naan boo ko laajee mais lu tax nga naan nii mu nga fekk loolu lool la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def kookoo jarañee man moom kooku ma yéem man kooku moom laa la kooku moom vraiment kooku nag moo ma yéem waa jooju nag kooku nag moom même bu dee ne buggoon génn fii fàqastalu sax daanu ñépp di ko ree mais lële man kooku kooku moo yéem de paa ci naaw jaar na la de wala ki taxaw ne hoo ñi nekk Australie di ko dégg te mu nekk biir Dakar de déedéet man kooku moom yéemu ma waaw kooku moom yéemu ma nga nekk ci kaw air bi di naaw ñépp gis la ngay yéeg ci kaw ba dem ci asamaan si wàccaat man loolu yéemu ma li ma yéem daal mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa bii mu fi ba ana mooy ki nga xam ne moom fi mu tegoon tànkam la teg tànkam malgré nattu yeeg mbir yi ko ci mën a fekk yépp ak ni jamono yépp mel yépp nga gis ko mu mel noonu man waa jooju nag moo ma yéem na waaw te kooku nag moom la nit ñi naan dof waa ji dafa dof moom ci beneen monde la ne waaw waa ji mais il est fou il ne vit pas dans sa dans son monde il ne vit pas dans son monde si non non nag moom yii waa waa gaa xanaa waa lu sunna wala yu mel gaa yooyu yée gaa yooyu ñoom gaa yooyu ñoom ñoom dañoo départ ñooñu nag man nag bu dee ñooñu lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewoon lañ ne ñooñoo ma yéem de xaw ma da ngeen leen di woowe xaw ma nu ngeen leen di woowe ñoo ñoo ñoo ñoo ma yéen waaw mooy buur yàlla day may ci mujjug jamono ñoo xam ne dina leen wan loo xam ne wanu ko woon ñu jiitu mais loolu manu la nekk ci yi nga xam ne manu la ñàkk ñu xam ko ci diine loolu manu la nekk. loolu moom manu la nekk yi nga xam ne manu la ñàkk ñu xam ko ci diine nit manu ñëw ne man indi naa fi xam-xam boo xam ne manu la ñàkk jullit ak jullit xam ko man léegi la ma ko yàlla jox ñu jiitu woon mayu leen ko la ko wax demewut noonu waaw rubba muballighin aw amin sami amaana moo tax fële ci kitaabul ilmi dane asa asa voilà ci xadiitu sayyidina abu bakra ba léegi fi imaamul Buxaari yi def baabu qawli nabii sallallahu alayhi wa sallam rubba muballighin aw aamin saami' mu ne foofu noonu lan la wax dane moom fa inna euh, bi yonent bi aleyhi salaatu salaam pare dane li yuballighi shaahidu bi muy pare na jottali ashaahidu ki nga xam ne moo dégg sama wax alxaa'iba ki nga xam ne ki teew na jottali ki nga xam ne moo absenté fa inna shaahida ndax kat ki teew maasaa amaana an yuballigha mu jottali man huwa aw'a lahu min amaana mu jottali koo xam ne moo ko gën a takk moo ko gën xam maanaa nekk ci sama wax waaw moo tax loolu jombul loolu jombul moo tax di gis eh, nit nit da gis nit nga gis ay nit ñoo xam ne gaa leen di tagg di leen coow di leen wax lu ne yow nga xam koo xam ne yaa ngi dund ak moom bu yàlla taxee ngay wax kese xam nga ne kii nii mu mel ñañuy coow sax melul noonu waaw mais nag comme que nit ñi dañuy dañuy affect dañuy mystifier lu we le passé waaw moo tax réew moo dem boo leen laajee dañ naan démb non noo noo non maintenant le pays ça ne plus waaye on vivait mieux avant qu'aujourd'hui loolu dafa nekk loo xam ne daanaka nit ñi noonu lañ mel tout le temps dañuy mystifier le passé waaw non non xam nga moo tax boo demee ci wolof yi waaj laaj leen sénégalais yi dañ naan temps Senghor a dàqoon fuuf waaw temps Senghor moo dàqoon fuuf temps Abdou Diouf nga dem ñu ne la temps Abdou Diouf a dàqoon temps temps Wade fuuf non temps Abdou Diouf a neexoon bu ñu xamoon ñu ngi regretté waaw nga ñëw temps Macky Sall non non temps Abdou Diouf a gënoon temps Wade gënoon ñu ngi ñoo ñun kay xaw ma moo ñu dugal ñu ñu ñu votel ñu votel Sall mooy tout le temps loolu la tout le temps le passé dañuy mystifier le passé alors que en général sax mooy loolu ñuy wax demewut noonu waaw en général boo seetloo ba seet loolu ñuy wax demewul noonu de ci noonu nag ci lépp waaw noonu ci lépp waaw boo gisee ñu ne bon le baisse des niveaux même école yi eh, ñuy jàngale loolu la dañ naan dañoo constater baisse des niveaux mais eh, keroog rek. maa ngi dégg ci rajo bi benn waay di ko wax ne <laughs> benn instituteur directeur d'école mu ne mais ñun gis nga discours bi man gis naa en cent mu joxe da ay 70 xaw ma côté yooyu que ne les mêmes yi mots yi ñu doon wax nii léegi nii yi ñuy wax en 2019 naan baisse des niveaux même la prof yooyu école yi kii professeurs yi temps yooyu loolu lañ doon wax ne dañoo constater baisse des niveaux waaw mooy tout le temps da ngay gis. tendance boobu même bu dee ne yenn yi dëgg la yenn yi du ma ne yépp du dëgg mooy loolu objectif di nga xam ne yenn yi moom am na waaw loolu moom ku gis xam ne am na xam nga ne moos exemple euh, Sénégalu euh, Sénégal gii ñu yor ñun am na nag waxuma ci côté économique ak yooyu de ci côté ak ak ak ak ragal yàlla. ak yooyu xam nga ne nag wax dëgg yàlla am na yoo xam ne jamono yoo xam ne lañ doon gis ci sëriñ si gisatuñu ko léegi waaw lañ doon gis ci sëriñ si ak ñeme dëgg ak wax dëgg te yàlla kese tax nga xam ne rien que dañ koy dégg rek xam ne non kii moom sincèrement sa xol lay waxal mooy yow da lay tuuti sax ak noo man di compte même bu dee gëmooy sëriñ ak yooyu yow il suffit nga dégg ko mu wax dangay xam ne non kii moom kii moom waxam vraiment mooy da xam ne lii yàllaa tax quoi te amul benn protocole bu ci nekk amul ay ay kii kii de communication ay fii def nii ngir wax ji xaw jaat non li ñu gëm lañ lay wax mu jeex ñu wax ko nga gis niñ koy waxee nga xam ne vraiment kii moom lii muy wax ci xolam ragal yàllaa ko tax a wax loolu xam nga ni néew na léegi loolu moom c'est vrai c'est une waaw mais nag am na ñoo xam ne ñuy dund léegi ñoo xamante ne nii ñoo xam ne ñu ngi leen di tàgg ka jayaka def lu ne ñooñu nga gis fi ñoo xam ne ñoo leen raw fuuf amaana ña leen di tagg sax leen raw waaw ña leen di tagg sax boo seetloo ca ñoom bari na ñoo xam ne ñoo raw waa ji ñu jàpp ne mooy seen référence rubba muballighin amaana koo xam ne dañ koy jottali sama wax awaa moo gën a xam maanaaya min saami'in ki ko dégg direct waaw loolu day am day am te tamit loolu tekkul na diw bon saxaaba yi dañu infaillible non waxuñu kenn infaillible xam nga gis waxoon nañ la keroog say gisoon nañ fi euh, Seydina Urwa ak Seydina Ikrima Ikrima la woon Ikrima Ikrima wala Mujaahid dama fàtte exactement ñu ne dañoo dugg ci jàkka ji euh, fekk sëy mooy jumaa yonent bi alayhi salaam Mawlaana Ibnu Umar mu ngi toog mu gis gaa yi julli gisoon nañ bi ñuy gis waxtu waxu julli tisbaar euh, ñu ne ko mais julli jii nag julli tis yor yor bi ñii di def mu ne bid'a lool bid'a la Euh, nee na ñu laaj ko yonent mi alayhi salaatu salaam la la umra ak yooyu ak ak umra mu wax am na ci benn riwaaya Seydina Urwa nee na bon xamoon nañ ne Mawlaana Ibn Umar dafa juum waaye bon bëgguñu ko woon contrarier ba Sayyidatu mu ne ba mu ne yow ni ngeen ñu dégg Sayyidatu Aisha di soccu ci néegam ñu laaj ko ne ko ah ba Seydina Urwa ne ko yaa ummata ne ko suñu yaay suñu ndax umul mu'minin te tamit tantam direct la dégg nga li li abu abdurrahman wax mu ne xolu wax mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam de nee na nee na naa na dafa umra dafa umra lu umra boo xam ne en dehors ci ashurul hurum mu ne rahimallahu aba abdurrahman waaw yal na buur yàlla yërëm abu abdurrahman muy mawlaana ibn umar moomu toog seen wet mu ngi dégg moom it ne yonent bi alayhi salaatu salaam de masula umra lu dul mu ngi ànd ak moom waaye nag li mu ne yonent bi alayhi salaam daf ko umra ci mois boobu masu koo def te pour pourtant ñoom Seydina Urwa xamoon nañ ko rubba muballighin te moom dañ ko koo jox tey moom déggul waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mbiru yonent bi alayhi salaam dañ koo ki xam ne moo doon dund ak yonent bi alayhi di Mawlaana Ibn Umar juum ci loolu day am day am loolu moo tax ñëw teg mbir mi mu nekk dog mu nga naan bon affaire yi daal masala yi tëj na masalatul ijtihaad yi tëj na loolu amul waaw loolu amul de mooy yow kënee bon mbir mi masala yi tëj na kenn toxal rek moo fi marché nekk loolu demewul noonu bu amee ñoo xam ne buur yàlla may na leen xam-xam ba mayoon ña am darajatul ijtihaad ñooñu dañuy def loolu yow leer na la leer na la yow instant bii xam nga am na masala yenn masala yoo xam ne de toute façon amul fen amul woon avant waaw masalaam don door gaan yow yaa gina tay ne loolu doo dem ci ci naan xaaral ba xooli xalil rahmatullah alayhi en tant que maliki la wala ma dem ci mu a xool don door gaan ana naka lañ koy résoudre masala boobu waaw bari na masala yoo xam ne buur sax nga naan xaaral ma seeti buur sax bourse masalaam bourse man ay gis nga Shafi'i laa xaaral ma dem xooli al imaam ar-Rafi'i wax ñoo ñoom imaam an-Nawawi ma ne naa dem bind aywa bourse yaa gina tay ne bourse boo ko trouver mooy yu bees yooyu yow léegi est dañu naan boo affaire bi amul ijtihaad déedéet léegi kon yooyu daal bon duñ ci wax kon xamuñ li ci lislaam wax déedéet déedéet loolu la mooy loolu mooy la nga ñëw naan noo man affaire trading xaw ma ko moo trading ngay seet déedéet mooy ne loolu day am ba léegi waaw waaw te am na ñuy mujjee ñëw ñoo xam ne buur yàlla jox na leen xam-xam boo xam ne nëbb na ko lu ëpp ci ñu jiitu woon waaw ci même domaine bi sax ci même domaine bi ci même domaine bi nga gis ñoo xam ne bi ñu ñëwee yàgg ñu mujj ah génn ci loo xam ne ñu jiitoon defuñu ko ndax buur yàlla zalika fadlullahi yutihi man yasha zaalika lii boo gisee mooy fadlullahi ngëneelu yàlla la yutiihi moo koy jox man yashaa'u ku ko soob ku ko soob la koy jox buur yàlla mooy li yonent wa yonent ko nii rubba muballighin fa aw aamin saame waaw nit mën naa ñëw mokkalub xadiis hein mokkalub xadiis ñëw wax la ne ah yonent nga ñëw soxla xadiis benn mbir mu ne la ah man de am naa ci xadiis nga ne ah mu wax la càllale bu wér ne la lii de al imaamul Buxaari moo ko solo lii moom xam na ko mais ñu ngi nii ci benn devant benn problématique mënu koo résoudre ah moom xamul lan lay def yow yaa ngi door a dégg xadiis bi tey nga dégg xadiis bi xam ci ne ah kon xadiis bi lii ak lii ak lii lay wax gaa kon baax na dañ leen dem suñu affaire baax na waa ji ne la ah luy luy luy seen baax na ma wax léegi mooy wane ne lii ñuy bëgg a def dagan ah, ah, ah. mu wax la lii waaw ne la lii ak lii wan la côté yi nga xam ne nga ne ya waaw lii de moom masuma ko cee gis waaw loolu la loolu buur yàlla la koy def waaw moo tax Euh, nit tamit dañ ciy xamee tamit nit ki nga xam ne mooy jàngale bu mu jàpp mukk ne mbooloo mi mu nekk di jàngale wala bi mu nekk di wax wala mu ñëw ñu ne ko kaay defal ñu conférence que mu ëpp nit ñi xam-xam ah non ndax rubba muballighin aw amin amaana ñoo xam ne yow yaa leen jottali wax ji mais dégg nañ ci wax ji ngi leen wax aaya yi ñu fi tudd xadiis yi ci tudd loo xam ne yow quarante ans ngi yaa ngi ci di def di nekk koo xam ne daanaka tafsir lañ la xamee nga ñëw defal fi nit ñi tafsir fii tey kenn koo xam ne tey lay dóor dégg mbir yi mu jànge ci loo xam ne amee ci ay njàngat yoo xam ne yow ni ngay yàgg ci domaine bi masoo koo gis ndax lan ndax fa rubba muballighin aw amin saami' waaye mu saami am yi tekkiwul ne ah non kon ñun pare nañ parce que ñi ko déggoon mooy saxaaba yi dañ naan la non képp koo xam ne jàngale moo xam ne mooy li ñu waxoon sànq manu la ñàkk ci diine nit ñi xam ko yow bu àggee ci yow mooy saami am mu ngi mel ni ku dégg Allah moo tax gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam xeetu yonent bi aleyhi salaatu leen sañu boroom defal moo tax ilmul xadiis doo ko trouver ci beneen xeet wurul xeetu lislaam amul chrétiens yi bible yi ñuy wax yépp ay ay bible yi dara dëgëru ci amul i càllale amul dara selon Matthieu ak selon Pierre ak gaa yi wëg selon ñii ak ñii euh, bu bu bu bu bu yooyu dara amul benn boo xam ne càllale mu wér na alors que hadith yi dañ naan la diwa ko jële ci diw mu jële ko ci diw mu jëla ko ci diw mu jëla ko ci diw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu amut feneen amut feneen yow nag bu agsee noonu mooy courant loolu moo tax isnaad baax bokk na ci li tax mooy ne courant boobu fil boobu non seulement ci la xam-xam biy jaar mais ci la leer giy jaar parce que ana lan moo gën neex ñu ngay waxu xadiis naan jële nañ naa ci diw mu jële ci diw ñu jële ci diw ñu dem ba yonent bare saa saa nekk ci buubale yow nga nekk ci buub bi ana lan moo ko gën a neex ko xamul lan dañ naan moom sa fii mu ne foog na ne wax na lu solo yow neex fan loolu ci neex moom mais yow yaay yow lañu naan mu xamoo lim deme moo tax ah mooy fekk bu xam-xam bi accès ci yow amoo droit gis nit ñi réer nga bàyyi leen rub ndax kon nag moo tax mu ne fal yu ballir joxe amr na jottali ash-shaahidu ku fekke ki fekke mooy képp koo xam ne xam-xam daal dinay agsi ci yow nga man koo jottali nit ñi ñoo xam ne li ñu nekk baaxul nga bàyyi leen ci boo deewee yow yaay responsable yow ci responsable yi nga bokk te ñooñu dinañ la poñe ëllëg ne buur yàlla kii de ba may réer mu nga fa woon xamoon na mu bàyyi ma ci biir waaw moo tax li ñu nekkee boo ñëwee ñu naan non non tout le monde na soi rek la religion c'est privé bàyyi leen nit ñi ñu nekk ci liñ nekk ngeen maandu waaw bàyyi leen nit ñi ku nekk ñu bàyyi seen ñu ñu maandu ku nekk nekk ci li nga nekk dañ naan ñun xamalum ñu loolu déedéet xamalum ñu loolu de waaw waaw waaye nag booy jottali jottalil li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax nga bañ koo déformer waaw bu ko déformer tarfatal ayn waxal li mu wax bu dee boroom xam-xam kooku man naa riwaaya bil maanaa ndax xam na këne moom du génn ci li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax mais ku dul kooku dañ koy tere muy def riwaaya bil maanaa parce que mooy di riwaaya naan boo Euh. bon en wax ji lii la alors que yow sa en gros jooj ci dégg déggin ba nga am baaxul moo tax waxal loolu moo tax bokk na ci li gën a dëgëral que ne riwaaya bil maanaam mooy li gën a ëpp doole non riwaaya bil laf mooy bu dee yow maadaama kaddu yu yeneen tubaab yi saabsaab waxoon loolu man nga koo amee noonu loolu moo gën fopp riwaaya bil maanaam waaw. parce que ku ko def riwaaya bil maanaam moom la mu comprendre rek la wax ne en gros lii la. mais li yonent ma lay saa saam naan rubba muballighin amaana koo xam ne dañ koo jottali sama wax moo gën a dégg wax ja ko ko jottali bu ñépp doon def noonu mooy kon waxu yonent ma salaam lépp ci maanaa kese lay ñëwee ci ñun waaw te bu boobaa la ca waaja mënoon a jànge mën na ko caa da ko yaraw parce que amatul wax ji exactement loolu moo tax takk wax bokk na li tax takk xadiis yi ni mu demee loolu loolu am solo. ñu bañ am denn benn laxisme boo xamante ni nii ku ñëw ñëw ba mbir yi daanaka dootuñ ci jàppati dara déedéet waaw kon fa rubba muballighin falyuballigh ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib kon ki fekke sama wax na jottali ñi nga xam ne ñoo ñoo fi newul lool moo tax ngandum ngandum charge la de <laughs> ngandum charge la nañ ci nañ ciy bàyyi xel waaw am xam-xam wut xam-xam lenn la te yàlla tax jëfe ko lenn la waaye nag da nga koy jottali de waaw ndax yow dañ la ko transmettre lool moo tax ki xam boroom xam-xam nit ñi dañuy jàpp ne waa ji don moom dafa frustré dafa waane du dugg du du du du dugg ci yoon lu yoonam nekk moom du dugg ci lu ko du du du dugg ci lu yoonam nekk ñii ñii ñii dañoo waane quoi lan mooy yoonam ci ci ci ci suñu mariage ak nan lañ koy defee ba mu ñëw di ñu booleek yàlla naan ñu boo lii nii boo xam ngeen ne lii dafa xaraam ak lii nii kenn du def lii lan moo ci yoonam loolu yow yaa koy wax parce que yow fi nga toll la tax mais moom fi mu toll manu la ñàkk ba a wax affaire waaw parce que man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi waaw ku gis lu dul noonu ngay autorité ak koo xam ne loxo ko mën a dindee en tant qu'autorité na nga ko dindee loxo waaw waman wa man lam yastati fa bi lisaani bu dee xamoo sa làmmiñ te sa làmmiñ liñ koy defee mooy nga ànd ak kon boroom xam-xam bi mag moom ci ci chaîne bi lan ngeen bëgg mu def mu noppi muy mu noppi après di def bàkkaar du ko def waaw moo tax kuy kuy kuy ku koo xam ne xam-xam moo la yitteel saraxeel sa der saraxeel sa der te nga fàtte yooyu ndax nit ñi moom manoo fexe ba du ñu wax loo xam ne du noor mu dee nag yaw bu ñu waxee loo xam ne lu la naqari la nga bàyyi ah yow mooy xamoo ci li nga ne de yeneen ci wàllu saar saam da woo nit ñi ñu koy jànne waaw kenn du ko déglu gis nga yeneen te Yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam noonu la bu doon woo nit ñi nga gis gaa yi ah rabbi kulla li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi aadanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara loolu lañ doon liggéey mu ne yow sama borom kullama da'awtu li taghfira gis nga sama ñoom ñii saa bu ma leen woowee te kat li ma leen woowee ngir seen gëneel la ngir lu leen lu leen lu leen jariñ la waaw ngir lu leen jariñ la bu ma leen woowee li taghfira ngir nga fóot leen ngir nga fóot leen ngir leen daldi seeni bàkkaar nan lañuy ñuy def buñ ma gisee may ñëw ñu ne oh, nuuxa gi ñëw o oh, alt gaa yi o oh, nuo gaa jël seen baaraam yi seen catu dugal seen nopp ndax bëgguñ koo dégg ja'alu asabi'ahum fii aadanihim ba pare ñu jël seen yére yi muuroo seen kaala yi ñu sàngoo muur ko seen xar kanam yi ndax bëgguñ koo gis ndax moom dafa ay gaaf ay waaye bu ñu ko gisee suñu journée yàpp wa asarru wastakbaru istikbara ca weddi yàlla gañ ne woon bokkaale gi ñu daal di ci wuy di ci continuer ji ci persister mais est ce que dafa taxoon mu bañ mu mu ne bàyyi ñaata at la fa def di leen woo malgré tout yeneen timelay saa saa nga xam ne bu doon ne bu déggee lu ko naqari rek bàyyi kon dina nekk màkk 13 ans dina nekk màkk tris ans di fa woote ci ñoo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi koy weddi. waaw di mbugal ñi ànd ak moom di ko fexeel moom ci boppam kon nag affaire bi ki nga xam ne mooy mooy mooy jàngale wala ki nga xam ne taalibe la kooku daa war a xam ne gis nga xam-xam bii du lu woyof de lu ne mën na la cee fekk te lu ne di nga ko dégg waaw waaw ça il voit les gens de haut quoi il voit il regarde les gens de haut quoi waa ji moom moom moom dafa xeeb nit ñi waaw nga dégg ñenn ñi bala maa dee mu ñëw naan ñu duñu naan ñu ay ay ay ay ay ay ay xadiis waaw ñun moom gëmuñu yooyu yi muy wax gëmuñu ko ñun sëriñ yi si lañ gëm gëmul dara waaw seen kii yu weex yi téere yu weex yi nga xam ne dara ko ci waaw loolu dañ ko dégg mais est-ce que day tax nga bàyyi doo bàyyi doo bàyyi doo bàyyi ndax doom xam na ne loolu manula ñàkk mu koy def kon rubba muballaxin fa rubba muballaxin aw aamin saami waaw